baabu maa ruwiya fil istighfaar ah, lil mayyit wa du'aa lahu maa bayna takbiirati raabi'a wa salaam mu ne axbaranaa mu ne xabaana nañu abu abdillah al-haafiz wa abu sa'iid ibn abi amr moom ci imaam al-haakim moo tax <laughs> la ko jëlee liñ <laughs> gis sànq ndax sëriñu imaam al-bayhaqi la woon muy abu abdillah al-haafiz man naysaabuuri ah, rahimahullah moom siiw woon ci al-Hakim rahimahullahu taala niñ gi sànq ah, kii taalibim la ah sëriñ bi taalibi bi léegi mu ne moom moo ko wa Abu Sa'id ibn Amr ak sama beneen sëriñ man al-Bayhaqi di Abu Sa'id eh, ibn Amr muy eh, Muhammad ibn Abi Amr eh, Musa ibn al-Fadl ibn Shazan an-Naysaburi as-Sayrafi rahmatullah ala al-jami' qala mu ne ñoom ñaar ñoo haddathana al-Abbas Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub ñu ne ki leen nettali ma Abul Abbas di Muhammad ibn Yaqub ibn Yusuf ibn Maqil eh, eh, eh, ibn ibn Sinan Abul Abbas an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne kon Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub ah, kon moom moo leen an-Naysaburi rahimahullah al-Asam rahimatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali na la Ibrahim ibn Marzuuq Ibrahim ibn Marzuuq ibn Diinaar Abu Ishaaq al-Basri mawlaahum al-Basri mawlaahum rahmatullahi alayhi wa haddasanaa Wahb ibn Jariir mu ne moom mu ne haddasanaa nettali nañu Wahb ibn Jariir di Wahb ibn Jariir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shujaa' alxafidu ñi ne abul abbas ñi ne abu abdillah ñi ne abul xasani albasri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq an al-Hajari gis nañ ko sànq yaani Ibrahima Ibrahima al-Hajari an Abdillah ibn Abi Awfa gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma annahuma annahu qaala maatat mu ne qaala maatat ibnatun lahu dafa am benn doom jigéen bu génn àdduna fa xaraja fi jinaazatiha ala baghlatin khalfa al-jinaaza faja'ala an-nisaa'u yarthina comme bala rek bu sëriñam bi moom imaam al-Bayhaqi di imaam al-Haakim wa qaala Abdullah ibn Abi Awfa la tarhin fii dane la tarhin bu leen eh, bu leen ko def lii ngeen di def di wax naan waaye moom nangam ak nangam ak nangam moom mii nangam ak nangam di jooy fa inna Rasuulullah sallallahu na wa sallam nahaa anil maraathi ndax dafa tere yi mooy li nga xam ne comme niñ la ko tàkkante la li nga xamante ne nii moom exagération la wax lu doo xam ne te eh, ëpp na nag wala du noonu walakin li tuxbiya daakun waaye li am mooy na sotti ku kenn ci yéen min abaratiha ci al abaratiha ma sha cey rongoñam lu ko neex qaala thumma salla alayha fa kabbara arba'an fa qaama ba'da takbirati rabi'ati bi qadri ma bayna takbiratayni yastaghfiru laha wa yad'u thumma qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u hakaza nii la ko imaam yi indi léegi nag ñëw leen ñu xool al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ak al wala ñu jël imam al-Bayhaqi imam Ibn Maaja kese ah <laughs> insha allahu tabaraka wa taala nañ jël imamu imamu al parce que imam Ahmad ci musnadu awwalu musnadul kuufiyiin baqiyatu hadiis Abdullah ibn Abi Awfa an nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko indi voilà hmm? euh, léegi nag euh, nañ jël kon imaam Ibn Maaja al imaam Ibn Maaja al Qazwini mu ngi ko ci kitaabul janaa'iz baabun maa jaa'a fi takbiiri alal janaazati arba'an mu ne haddasanaa Ali ibn Muhammad mu ne nettali suñu sëriñ Ali ibn Muhammad ibn Ishaaq ibn Abi Shaddaad Abul Hasan at-Tanaafisi at-Tanaafi at-Tanaafisi al-Kuufi rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Abdurrahmaan al-Muhaaribi mu ne ki nettali ma Abdurrahmaan al-Muharibi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Ziyad al-Muharibi al-Hafiz Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Hajari mu nekk ñu nettali mooy al-Hajari di Ibrahim ibn Muslim al-Abdi Abu Ishaq al-Kufi si woon ci al-Hajari rahimahullah wax nañ la ay mbiram kefe léegi rahmatullahi alayhi qala mu ne sallaytu mu ne julli naa ma Abdurrahman ibn Abi ma Abdillah ma Abdillah ibn Abi Awfa mu ne julli na ak Abdallah ibn Abi Awfa al-Aslami ko joowoon ci waa aslam aslam aslam hmm, salamahu Allah wa ghafar ghafara Allah lahu kon moom ci ñoom la bokkoon rahmatullahi alayhi moom mu ne sahibi rasulillahi bi eh, sahaba yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ala jinazati ibnatin lahu jullee ci néewu doomam bu jigéen fa kabbara alayha arba'a mu daal di kabaar ci moom ñeenti kabaar fa makasa ba'da rabi'ati shay'a mu daal di taxaw ah ginnaaw ñeenteel raak kabaar bi nag mu taxaw fa lu xaw a addiir qaala fa sami'tu al-qawma yusabbihuna bihi min nawaahi as-sufuf <laughs> nee ñi comme que taxaw bi daa gudd <laughs> nit ñi daa ko subhaanallah subhaanallah ngir bon est-ce que kii nar continuer kon ci ñeent ci juróomeel waaw min nawaahi ca ca sàppe yi sàppe yi <laughs> am ñu naan ko subhaanallah fa sallama yekk rek mu daal di sëlman summa qaala mu ne akuntum tarawna anni mukabbirun xamsa bu <laughs> mu bu ne leen ndax da ngeen a yaakaaroon ne damay kàbbaar euh, juróomi kàbbaar qaalu taxawwafna dalik ñu ne ko loolu lañ doon ragal moo tax ñenn ci ñun ñu ne la subhaanallah ndax comme imam bi buy juum ñu ne ko subhaanallah qaala lam akun li afal nekk moo di ko def mooy moom daa gisoon ñi nga xam ne euh, bon comme que ren saa salaam loolu la mujj woon doon def ñeent eh, moom ci saxaaba yi sax même bi ñeneen ñi doon kàbbaarul ëpp loolu wala ñu jàpp ñett moom daa jàppoon nañ juróo ñeent yi mooy li nga xam ne mooy li gën a sax moo tax mu ne lam akun li afal nekkuma woon di def di jàll ci ñeent di dem ci juróom même bu dee ne loolu possible na. nekk ma woon di ko def walakin rasulullah waaye ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yukabbiru arbaa nekkoon na doon kabaar ñeenti yoon summa yamkutu saa ginnaaw gi mu daal di des ab diir fa yaqulu wax ma sha allah an yaqul lu soob yàlla mu wax ko summa yusallim mooy lu mu ñaan summa ginnaaw gi yusallim ginnaaw gi mu nii la ko al imaamu hmm, ibnu Maaja hmm, voilà kon daal di solo eh, bon eh, eh, léegi bon am na leneen loo xamante ne <laughs> hmm? imam ah, ah, ah, kii parce que hadith imam Ahmad indi na ko boo xam ne après dafa doon nettali ci luhumul xumurul xumurul ahliya ah, kon bon di nettali Xaybar ndax moom fekke woon na ko voilà ah, parce que <laughs> moom fekke woon na Xaybar hmm, nga sulhul Hudaybiya moo jiitu abwaab Waatun Ushayrun thumma ghazwatu Safwaanin wa badru qitaalin ma'a Sulayhimihimi hmm, qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu gatafaanun thumma buhraanu uhdun waqatul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysi'u wal ahzaabu laa tanami quraydatun thumma lihyaanun hudaybiyatun wa ghaabatun khaybarun voilà mu go Hudaybiya <laughs> Hudaybiya moo jiitu moom Euh, moo mooy mooy moom moo jiitu mooy te Hudaybiya ca la bay'atu ridwaan nekkoon waxoon nañ ne moom fekk woon na ko moo tax après hadis bi imaamu Ahmad en fait da koo solowaat beneen ñaari yoon la ko indi euh, mu nettali lii nii euh, al-Hajari nettali ne lii la après bon après ñu koy laaj ci affaire ba mu wax leen akuntum tarawna nii mukabbiru al-xaamisa qaalu na'am waaw fekk nit ñi di ko kàbba di ko kàbba di ko di ko di ko di ko di ko di ko subhaanallah ca wet ya gannaaw ba mu ba mu commencé ba mu rombee jigéen ñi di jooy doomam ji mu wax leen ne yeneen saa saa jooy leen leen neex bu leen neexee waaye bu leen def eh, risaa gu ëpp eh, di tudd maxaasinul mayit ki génn àddina ay baaxam ba nag wax ci loo xam ne nag lu ëpp la demewul woon noonu léegi bi muy jullee su maqaama Hunayra waaw fa sabbaha bihi ba'dul qawm mu taxawee nag mooy arba raka takbiraatin la bu mujj bi nag mu yàgg fa am lenn ci nit daal di koy sàbbaal mooy subhaanallahi <laughs> fantafala fa qaala bi mu tudd silmalee mu ne leen akuntum tarawna anni yukabbiru alxaamisa qaalu naa ma ne yéen nee na foogoon damay sëlmal ñeenteel ñu ne ko waaw juróomeel damay jàll ci juróomeel waaw. mu ne leen saa salaam da doon kaana idaa kabbara raabi'ata qaama hunayha falammaa wudi'atil janaaza voilà mu ne yeneen saa salaam buñ ma soon a teg ka mu kàbbaar di julli am néew ca ñeenteel ba da ci doon yàgg tamit da doon toog as biir da doon taxaw as biir boog waaw léegi buñ tegee mu toog buñ tegee janaasa gi ba jullee ko ba pare lay hmm? wala wa jalas naa biñ ko tegee boobu moom ñu teg biñ ko jullee ba pare mu toog ñun ñu toog ñu laaj ko an luhumil humuril ahliya fa qaala talaqaynaa yawma xaybara humuran xaarijan min alqarya fa waqa annaasu fiihaa fa dabahuuhaa fa inna alquduura la taghli bi ba'dihaa iz naadaa munaadii rasuulillah sallallaahu alayhi wa sallam fa ahraqnaahaa waaw ñu laaj ko bon nga gis ñi tamit malgré dañ doon nekk ci dëj yooyu mais bu ñu amee masala duñ ne bon mooy parce que daf <laughs> féppay bërëbu jàngale waaw non seulement jàngal na leen li tax ñeenteel bi mu yàgg ci mooy ci yeneen saa soxla ko jëlee. waa après nit ñi laaj ko ne ko mais euh, après ñu laaj ko fasu ilaan luhumil humud al ahliya mais euh, yàpp mbaam suuf muy laan waa mais ndawalam moom mën nañ koo lekk loolu dagan mu ne ah ñun de daje nañu te amoon nañu jotoon nañu am ay mbaam yoo xam ne mbaam ahliya yu sëf yi la yu kër yi la xaarijan minal xare yoo xam ne dañoo génnoon xaybar ci biti dëkk bi ñu jàppoon leen ñu amoon ci fa waqa an-naasu fiihaa fa dabahuuhaa nit ñi daal di leen daal di leen attraper jàpp leen mooy saxaaba yi ñoom ñu ñëwoon àndoon ak yeneen salaam am yuñ ci rendi fa inna al-quduura la taghli bañ commencé di ko togg ba ci nii di ñor di affaire ngay bax bi baax bi haa ci noonu rek bay bay waaj a ñor ñu jàpp ko war a jëfandikoo ci noonu iz al-fujaa'iyya su ne rek naadaa munaadi rasuulillah na woote. katu yëglekatu yeneen saa salaam daal di woote wax ca kaw ne ahriquha da ngeen ko tuur te ko mooy Seydina Abu Talha comme ni ko imaam Anas ibn Malik daal di leeral ci hadis bi nga xam ne mu ngi sahihayni lim ne Seydina Anas mu ne lamma kaana yawmu Xaybar bi nga xam ne ci la bésub Xaybar nekk mu ne dafa woote munaadi Rasulillah dafa woote muy ki nga xam ne mooy. Eh, eh, eh, Eh, eh, wootekatu yeneen saa salaam ne anna allaha wa rasulahu yanhiya yanhayaanikum an luhumil ahliya fa innaha rijs ne yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi di aaye di leen tere ci ndawalu mbaam suuf ndax lan mooy daa sobe kon kooku Seydina Abu Talha la moom la Seydina Abdallah ibn Abi Awfa ne keroog eh, bi ñu ko toggee daal ba muy ñor Xaybar ah rek woote kat yeneen saa salaam nañu ah këpp leen ko waaw ah, ñu këpp lépp voilà waxoon naa la bokk na ci ñi xame société bu ignorante te xamut tous wala book ñay wax di jéem a kii ñu dégg leen ñu naan mbaam biñ ko jëlee yàpp mbaam sa fii kat yóbbu nañ ko laboratoire gisuñu ci luy gaañe mooy kooku xamul dara kooku xamul tuus loolu nañ ko ci ci taxawoon nañ ci masala yooyu dagg nañ ko def ko archive euh, la consommation de la viande de l'âne ak la viande chevaline bon euh, yooyu euh, mu ngi ci archive yi gisoon nañ ko ci siira bi daal woon koy dagg taxawoon nañ ci jëlaloon nañu li nga xam ne mooy abu wax ay ay ay ay ay ay diir moo tax loolu jarul ñu ci taxawaat kon allahu taala alam léegi kon ci kaw nii mooy kon gis nañu li nga xamante ne mooy taxrij bi waaw mooy kon gis nañ xadis bi fi nga xam ne kon foofu la jóge ak foofu la nekk waaw ak ni nga xam ne noonee lañu kaa ñi nga xam ne ñoo kaa solo léegi nag mu des xam nga imaamu Nawawi rahimahullah <laughs> deuxième jàngat mooy lëkkale ma bunt bi hein mooy ne moom boo seetloo baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaaza buntu bii di wax li nga xam ne moom lañuy ñuy e, jàng ci néew bi buñ koy di ko ñaanal moom li li tax moom de bu bi mooy dalaa bëgg a wax ne ñaan gi nag ci ñeenteelu kabaar bu mujj bi sax mën naa nekk te boo seetloo loolee lañu doon wax ci bi nga xam ne ci lay ubbi bunt bi mbambastal bi mu defee woon ba pare doon wax ne loolu am ni yee koy def <laughs> mooy kii rek def ñeenteelu kabaar bi rek daal di sëlmal waaw léegi nag mu ne <laughs> xoolal ni mu ko waxe woon ngir remémorer ngir ñu kii hmm? mu ne woon summa yukabbiru rabi'a wa yad'u waaw mu ne ah. mu ne nit ki ginnaaw gi day kabaar ñeenteelu kabaar mooy bi na benn lu kabaar bi mooy wax ñaareelu rab kabaar bi lañ ciy wax ñetteelu kabaar bi ñeenteelu kabaar bi mu ñëw ci ñeenteel bi mu ne ginnaaw bi nit ki di jullee néew day kabaar ñeenteelu kabaar waaye noo mu ñaan mu ne wa min ahsanihi bokk na li dina rafet nag li gën a baax lu mu mën a ñaan mooy allahumma la tahrimna ajrah wala taftinna ba'da waghfir lana wala waaw mu ne dayo allahumma gisoon nañ xadis bi allahumma la tahrimna yàlla na bu ñu xañ ajrahu pay gi ñu waroon a am ci natt bii nga ñu teg ah, wala taftinna tey yàlla na bu ñu fitnaal ba'dahu ginnaaw suñu mbokk mi génn àddina waghfir lana te yàlla na nga ñu jéggal wala hu ñeel ko mu ne wal muxtaaru li nga xam ne moom lañ tànn annahu yutawilu du'a fi rabi'a mu ne mooy day guddal ñaan ci ñeenteelu rakka bi xilaafa ma ya'taduhu aktharu nnaas wuteeg li nga xam ne moom la baaxoo woo def ko mbaax def ko aada li ëpp ci nit ñi <laughs> waaw mooy ñeenteelu kàbbaar bi dañuy kàbbaar taxaw tuuti sëlmal saa ñu ñaan loolu la lay wax léegi fan la ko teg mu ne li xadiis ibn abi awfa ndax xadiisu doomu abi awfa mi abdallah radiyallahu anhuma alladi sanadkuruhu insha allahu taala bi nga xam ne ñu ngi koy tudd ndéem soob naa yàlla mi nga xamante ne mooy sunu borom tawe na moom kon imaamu Nawawi te loolu lu mel noonu rek la wax ci al-Majmuu' ah. waaw ci al-Majmuu' sharh nga xamante ne mooy eh, eh, Abu Ishaq ash-Shirazi hmm? eh, moom kon <laughs> foofu da Euh, hadis boobu moom day wane ne mooy bu ibn abi awfa bi kene dalil la istihbaab yi te dañoo sàpp ñeenteelu kabaar bi nit ki ñaan waaw mu ne ndax anna abdallah abdallah ibn abi awfa radiyallahu anhu wax hadis bi ne looloo koy wane waaw waaw mu ne ci riwaay kabbara arbaan fa magasa san hatta dana naan naw sa sa yukabbiru xamsan gis nañ ko léegi ci càllale mu yooyu noonu nag mu ne loolu ta xadis boobu imaam al-Hakim nee na saxiix mais wax nañ la imaam imaam al-Hakim bu ne saxiix tamit xadis bi à vrai dire laysa bi saxiix loolu wéru na parce que al-Hajari mi fi ne quand li ci na mi miñ la wax léegi yëpp wax moom rahmatullah alayhi day jafe nag nga ñëw ne ñooñu ah saa yi ñii fii tegawuñ ko dalawuñ ko lu leer non leer na. loolu taxaw nañ ci sànq léegi xoolal léegi nag kon loolu moo ñuy indi ci masala bi parce que eh, yow boo gisee taalibe yi ne woon ci ginnaawam ku fa tamit la ne woon du ñoo xamante ne ni sawaay eh, am Kuufa du benn moom moo fay moom kese fa doon saxaaba kan Kuufa rappelle-toi que eh, <laughs> y avait Ibn Mas'ud Abdallah Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waaye Abdallah kii Abu Musa al-Ash'ari ne woon na fa Abdallah ibn Mas'ud jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar bi moo leen fa yónni woon ngir ñu jàngal nit ñi ba pare gérer waale foofu ah nag am saxaaba yu bari fa ne woon doo Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu newee xalifa fu mu ne woon mais Kufa la ne woon ak ñeneeni saxaaba yu bari yoo xam ne fa lañ ne woon Abdallah ibn Abi Awfa mii def fu mooy saxaaba yu mujjee génn àddina foofu li tax taalibe yi nekk ci gannaawam mu def lii gaa yi <laughs> jàpp ne day jàll ci ñeenteel bon loolu Seydina Ali ci boppam moom bi mu ne Kufa doon na doon na kabaar lu ëpp lool parce que euh, bi bi bi bi bi muy jullee am nañu ne am kii Abu Qatada moo ko jullee te ba muy kabaar ci moom kabaar na lu ëpp ñeent. waaye même Seydina al-Xabbaab ibn arab bi mu génnee dem ñëw ñu ne ko ah sa benn xabru bu bees ci buntu Kuufa mu ne xabru bi lan la ñu ne ko sa mbokk mi al-Xabbaab de moo Xabbaab ibn arab moo génn àddina ainsi de mooy ñi doon léegi moo te gis que bu doon waa Badar li mu leen doon kabbaaral bu dee saxaaba yi ah, bu dee waa kaba waa baka waa waa waa waa waa Badar ñoom la lu mu doon def ay kabbaar saxaaba yi mu def lu ëpp loo mu def cinq bu dee ñeneen koo xam ne du saxaaba mu def ñeent. sauf que mooy mbir mi euh, boroom xam-xam yi rahmatullah ñu bari comme liñ la waxoon dañoo euh, même ci biir saxaaba yi amoon na yeneen mais kaat yi ñu ëppoon te yeneen saa sam loolu la mujjoon doon def léegi len moo tax bi mu yàggee nit ñi daal di koy sàbbaal mooy miinuñu miinuñu woon loolu waaw moo tax nag boroom xam-xam yi rahmatullah nag daal di wute gis nga position an-Nawawi moom daa leer al imam mooy que yoonal nañ li ñu yoonal mooy li gën mooy nit ki boo kàbbaaree ñeenteel bi bul kàbbaar taxaw tuuti rek sëlma doo xaaral nga def fa ay ñaan comme nii nga xamante ne Abdullah moom la al imaam euh, an-Nawawi wax te loolu ah, am na ñu koy nettali naan xanafiya euh, yi rahmatullah alayhim euh, ak mazhabu xanaabila yi loolu seenu loolu moo feeñ ci seen mazhab ba pare ñoom ci xanafiye ñu ne boo bu dee boobu noonu bon loolu ñoom al imam al ayni taxaw nañ ci rahmatullah alayhim eh, bo rajahu tastahib <laughs> dellu fa sarx bi mi sahihul bukhari rahimahullah <laughs> abu ah, ah, al al al ayni Badruddin al-Ayni al-Hanafi rahimahullah moom imaam al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah kii la ñu léegi mooy que rabbana atina fi dunya hasana bam jeex mooy ñaan boobu ah. ak rabbana la tuzigh qulubana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min ladunka rahma banim jeexe am ñu ne bon kooku mën na dañ koy tànnaloo diggante mu noppi ak ñaan mën na bu defee ñeenteel rakk mun na noppi tuuti doora seulement waaw am na nag Shafi'i yi moom gis nga xanaa imaam An-Nawawi li wax am na tamit ci Maliki yi rahmatullah alayhim loolu it luñ jëlee ci ñoom que ne da ngay taxaw man nga ñaan da ngay taxaw nga ñaan ci ñeenteelu rakk bi parce que est ce dañ ciy ñaanal biir loolu mooy wax ci ñenn ñi daa am ñoo xam nañ ne non non boo kiiwee tuuti d'après da ngay seulement voilà hmm? ñeneen ñi ne non non da ngay ñaan parce que hadis bii nii bu Seydina Abdallah ibn Abi Awfa bi ba pare moom dana yeneen saa salaam. Eh, inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu ko defee yàgg yàgg ba gaa yi naan ko subhanallah <laughs> subhanallah mu jekki après seulement mu ne da ngeen a yaakaaroon ne damay dolli ñeent juróomeel ñu ne ko ah moom lañ doon ragal mu ne nekkuma di def man defuma lu dul li mu am ne noonu laa gis ne saa da ko doon def nii kon mais sauf que ñoom imaamu Nawawi yi bo même bu deen dañ ne bon alxaakim ñun daal alxaakim nee na na xadis bi wér na mais ñoom après man nañ leen ne bon donc fu ñu kat luyul parce que xëjër yi du du koo xam ne kazab la parce que daa am yenn faiblesse yoo xam ne moom waxoon nañ la ko waxati la ko bu dee moo tax xadis bi ñoom ñu ba ko moom xadis boobu kenn manu koo laa yan jabir te kenn du ñëw naan fadailul amal la ngëneelu jëf la dañ ko jéem a def non bu dee ab fenkat wala kàcckat wala mattu koo xam ne euh, moom nag melul noonu moo tax Sufyaan ci boppam mi ne daa da'if Ibnu Uyayna rahimahullah ne man ñëw naa ci moom mu wan ma ay xadiisam ma corriger ko ko ah waaw <laughs> ne ko yii non yii nii yii yii lii la Yonent saa wax yii Abdallah ko wax lii Umar ko wax lii nàngama ko wax kii mooy kooku par exemple mooy wéradi waaw mais wéradam foorul kon nag ñi nga xam ne jàpp fadailul amal jëf yu hadis boo xam ne wérul bu ci kaw bu jàppee ne wérul <laughs> voilà sinon al hakim ñeen wér na <laughs> voilà <laughs> léegi ñooñ dañ naan nañ ko utiliser après où est problème kon bu boobaa te c'est possible li que yeneen saa salam nii ko Abdallah ibn Abi Awfa loolu mu nekk lu sax kon loolu mooy li nga xam ne moo indi affaire moo tax ñu bari ci borom xam-xam yi am ñu bari ñu ne loolu sopp na ñeenteeli ñeenteelu kabaar bi nga ñaan waaw nga ñaan comme li nga xamante ne nii noonu la ko al imaam an-Nawawi waxe fii te noonu la ko te tegtaloo ko hmm? mooy euh, hadith Seydina Ibn Abi Awfa te Ibn Abi xam nga fee Hunayha la wax mais Hunayha boobu leneen mook mooy ab as diir mais loolu ëpp na si ndiir kese yeneen had yeneen waay ñoo ko ñoo ko leeral këne daf ci taxaw yàgg ci yàgg ci ba gaa yi naan ko subhaanallah jàpp na day jàll ci ñeenteel loo xam ne déggoo mu ne xadra lu tolloo ñaari kabaar yi ko jiitu kon loolu mooy moo leen gën a gudd moo tax imaamu Nawawi li ñu fàttali sànk rahimahullah mu ne wal muxtaar an yu tawwila du'a fi rabi'a mooy li ñu tànn mooy mu guddal ci ñeenteelu kabaar bi waaw waaw boobaa mu ne na wax li nga xamante wala taftinna ba'da waghfir lana wala moora al imam ash-Shawkani moom daa jàpp ne li imam ibn ñi ñu bari ci xam-xam yi doo imam an-Nawawi wax loolu mooy loolu loolu loolu la quoi waaw moo tax mu ne ci an-Naylu Naylul moom al imam al al al al al al ash-Shawkani al-Yamani mu ne ah ah mu ne bi mu tuddee xadiis alxaakim bi ndax it borom muntaqal axbaar bi al-Majd ibn Taymiya imaamu imaamu ibn Taymiya rahmatullah alayhi ñu koy àggal borom muntaqal axbaar da ko indi muy xadiis ibn Abi Awfa bi nii. rahmatullah alayhi moom foofu dana rawaw Ahmad wa Ibn Maaja moom tuddul ñoom imam al ak taalibe bi imam al-Bayhaqi waaw rahmatullah alayhi mais wax nañ imam Ahmad imam Ibn Maaja solo nañ léegi nag bi ëndee loolu mu ne mu ne nag imam al-Shawkani mu ne wa fiihi dalilun hadis bii de am na tegtal ala istihbab ad-du'a ba'da takbirati al qabla at-taslim wa xilaaf mu ne lii tegtal la hadis bi jële nañ ci nekk na ci tegtal Euh, sopp guñ sopp ñaan ginnaaw kabbaar bu mujj bi ginnaaw bi nga xam ne la laata ngay def asalaamaaleykum di sëlmal ci jullee bi ngay jullee néew wax fii xilaaf mu ne loolu nag am na wute mooy am na dañ ne non non amul ñaan non ñeenteel bi noo da ngay sëlmal nga naan man te loolu wax ju siiw la waaw wax ju siiw a siiw la moo taxoon maanaam Imaam An-Nawawi parce que li wax dèjà li ëpp ci nit ñi li nga xam ne moom lañ kii dool du mbir waa makesin ah, ay am mais borom xam-xam yoo xam ne dañu jàpp ne mais loolu la kay non non non jullee euh, néew daal lenn la allahu akbar ñeenti kabaar allahu akbar nga tari faatiha après allahu akbar te dooru koo doo sujjóot da ngay taxaw rek allahu akbar nga julli ci ren saa ñetteel allahu akbar nga ñaanal néew néew ñaanal julli ñi ñaanal néew bi ñaanal ñett ñeenteel bi allahu akbar nga sëlmal mu jeex voilà ñii nag dañoo jàpp ne non nga sëlmal mu jeex boobu ngay xaar doo sëlmal ci saa si da ñaan voilà léegi moom al imaam al Hakim al Shawkani mu ne hadisu imaam Ibn Abi Awfa bi bon wax nañu li ci nekk ak ñi nga xam ne jàpp nañ ne wér na kal Hakimi rahmatullah alayhi mu ne léegi euh, kon loolu dañ ciy jànge sopp guñ sopp ad-du'a ñaan ba'da takbiratil axira ginnaaw gi nga xam ne mooy kabaar bu mujj bi qabla taslim laata ngay sëlmal wa fii xilaaf am nag wuute nag war raajihu waaye man li ma nootal te moom laa gis man imaam Shawkaani moo gën a noot mooy istihbaab al istihbaab li haaza al hadiis kenn lu ñu soppala na hadiis bi waaw mu ne wa qaala Shaafi'i fii kitaabul Buwayti mu ne imaam Shaafi'i wax na ci al Buwayti téere euh, euh, taalibe boobu ne annahu yaqulu danaan ba'daha ginnaaw bi allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahsinna ba'da loolu moo tax imaamu Nawawi te daa am xadiis ko wane voilà moo tax mu ne lii mooy li nga xam ne min ahsan li gën a rafet comme ni nga ko waxee ci Riyaad bi rahmatullah alayhim mooy yow sa borom yal na bu ñu xañ payoor gi nga ñu waroon a fay ci muñ gi ñu waroon a muñ ak yooyu te bu ñu fitnaal ginnaaw mooy bu ñu sànk bu ñu seetaan ñu sànk mu ne wa qaala abu ali ibn abi hurayra kanta abu ali ibn abi hurayra rahimahullah daana kaana al mutaqaddimun yaquluna fi rabi'a mu ne ñi jiitu woon de ñoom dañ doon wax ci ñeenteelu rakka bi allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana xam nga lii lañ xanafiya yi leen ci xanafiya yi ne luy ngay wax rahmatullah alayhi waqina azaban naar kon mu ngi noonu loolu lu ama am solo la ah. ak yeneen ñaan yoo xamante ni nii wax nañ ko euh, wallahu taala alam da ngay xam ne wuute la rek waaw boo gisee ko la ne non kenn du fi wax dara bu ko ne eh, non non non parce ibn abi awfa parce mën na la non hadith ibn abi awfa radiyallahu anhuma laysa bi doxax ah, waaye loolu laysa bi doxax doxaxu kon nag gaaw say ba ma def li ngay def alors c'est où le problème moo tax loolu lay sa bi jarul xëccoo ak nangam ak i nangam kon loolu lu ama am solo léegi loolu mooy li nga xamante ne ni mooy euh, masala bi nga xam ne moo gënoon a siiw ci lii bi waaw waaw ah <laughs> kon nag mu ngi noonu ñu gis ne am nañu koy nettali ne mooy bu maliki yi ak shafi'i yi te lenn ci xanafi yi moom lañ tànn riwaay li bu jële ci imaam ahmad gis nañ sànq imaam Shawkaani yi moom loolu la ñeen ngi jëm hmm? am ñeneen ñi ne non non ñeenteelu bi amul benn ñaan boo nee kii boo kabaaree loolu nag am nañu ne loolu ci boppam mooy mazhabu xanafiya yi nga naan te mooy mazhabu xanaabila yi wax la it ci maalikee yi waaw rahmatullahi ala al ah, kon nag mu ngi noonu ah, loolu lu amaam solo la loolu daal boo ko jàppee mooy masala baa moo la imaamu Shawkaani doon wax la na fiihi xilaaf rahimahullah ah am nag wuute de borom xam-xam yi lii dañ ci wuute quoi waaw kon nag mu ngi noonu Euh, euh, wallahu taala alam kon ci kaw noonu mooy kon imam da gis ne hadis bi da ko indi uniquement pour wax la ne ñaan yi ñu fi indi léegi nag ah am na lu ma fàtte woon imam am na lu am solo lu ne <laughs> moo ñëwoon dinañ ci ñëw waaw mooy bi mu ne ne waalam annahu lam yarid ta'yin mawdi' hadhihi yi nga xam ne ñoo indi ko fii te gis ko yi nga xam ne moom lañuy ñuy ñaanal ci génn àddina di ko jullee mu ne gis nga ñaan yi te ñu gis ko fi jarul ñu koy répété waat mooy yiñ gis fii rek ci bunt bi mu ne gis nga ñaan yi nii rotul temps di leeral mawdi'i hadihi al adaya te ne ban place lañ koy ñaan waaw fa insha al musalli mu ne bu neexee ki nga xam ne mooy julli jaa bi ma yaxtaaru min hadufa mu xool liñ ci tànn ci ñaan yi d'un seul ñaan lépp mu jeex ci biir julli ñëw imma ba'da faraghi min takbir ginnaaw soit bi mu ne allahu akbar ah, aw ba'da takbir ratil ula wala mooy balaa takbir mooy bu njëkk bi mais loolu insha allah loolu gënul dëgër parce que takbir bu njëkk bi loolu gis nañ Mawlana Ibn Abbas lim ñu wax da dafa tari fatiha ci kaw gaa yi dégg gaa yi pare mu sëlmal ne bu ngeen gisee ma wax ko ci kaw c'est pour ma jàngal leen ngeen xam ne lii mooy sunna mooy faatiha dañ koy tari ci booy jullee néew kon loolu dañuy xam ne bërëb boobu moom wallahu taala la du bërëbu nekk di ñaan ko wax <laughs> mooy di ñaanal néew bi bien sûr sinon faatiha ihdina siratal mustaqim du ñaan waxuñu la loolu xam nga kon mu ne bu ko soobee kon waa ji eh, Shawkaani mooy wax rahimahullah mu ne bu ko neexee mu mu bu jël lépp dënnu ko lépp waaw moo xam bu ne ba'da faraagh min at-takbiir bu ne allahu akbar waaw bu ci pare aw ba'da takbiiratil uulaa awi saaniya awi wala muy ñaareel bi kabaar bi wala bi aw yufarriqu bayna kulli takbiratayni wala mu daal di tàqale diggante takbir bu nekk wa yanu bayna kulli takbiratayni bi waahida min haadihi al mooy bu ne allahu akbar soit amaama imaam Shawkaani li muy wax foofu tamit lu ñu mën a dégg la mooy waa ji day tari Fatiha après ñaan avant muy def ñaareelu takbir bi voilà loolu lay wax ne comme que daal amul benn dañ naan dañu leen saa dafa ñaan mais waxu la ci ñetteelu rakka bi ci ña maanaam rakk bi wala ji waxu la loolu moo la naan la loolu saxul ci mbir yi dëgg dëgg dëgg ci ñaan yi rok nii mais boo am na yenn asar yoo xam ne sax na quand ki ne fii la ñaan mais pas comme niñ ko tegalee nii loolu la bëgg a wax léegi kon mu ne euh, nit ki man na euh, mu ñaan bayna kulli takbiratayni diggante kabbaar bu nekk ñaari kabbaar bu nekk mooy intervalle yi diggante bi bu waaxidi mali abia mu jël ñaan yi fi rot mu mokkal leen ñoom ñëpp bu kabbaaree benn benn ñaan kabbaara benn benn ñaan beneen beneen ñaan bu dee walla mu dispatché leen ci biir ba yépp bu dee ëpp nañu li nga xam ne mooy li fi rot nii mu daal di leen fay indi loolu kon nag loolu lay wax li yakuna bu ko defee mu nekk waajoojee mu addiyan aji jooxe li jami' ma ruwiya anhu sallallahu ci lépp li nga xamante ne ci kaw noonu moom ñaan yi ñu jëli ci leen sallallahu alayhi yépp indi na ko waaw waaw <laughs> moo tax mu ne nag kaay nag ma leeral leen wa amma hadithu Abdullah ibn Abi kanta hadith Abdullah ibn Abi Awfa bii ñu nekk te mooy al aati moom bi muy saraa hadith mooy hadith bi ko jiitu bu Waasila ibn al Asqa biñ gisoon avant moom loolu loolu la doon saraa di waxaal bi mu ne léegi d'après hadith boobu rek imaam al Majd ibn Taymiyya rahimahullah da cee teg hadith Abdullah ibn Abi Awfa moo tax mu ne kanta hadith boobu di ñëw te moom lañ nekk nii ñun di ko a yàb bi euh, bunt bi mu ne fa laysa fiihi annahu lam yan'u illa ba'da takbiratil ihraam mu ne foofu Euh, wonewul ne yeneen saa dafa ñaan uniquement ginnaaw kabaar ñeenteel bi ah. ah non non non innama fiihi li fa am dëgg-dëgg mooy annahu daa ba'daha ken ñaan na ginnaaw bi mu defee kabaar bu ñeenteel bi wa dhalika loolee la yadullu ala anna du'a mukhtassan bi mukhtassun bi dhalika al-mawlid mu ne loolu nag wanewul mukk ken ñaan gi dafa jagoo bërëb boobu kefe ñeenteelu kabaar bi waaw kon xam nga moom parce que imaamu Shawkaani rahimahu comme que daa jàpp ne euh, moom loolu la jàpp ne li gën a dëgër mooy si ñeenteelu kabaar bi boo ko defee man ngaa taxaw ñaan loolu moo tax mu ne nag waaye bul def erreur jàpp ne ça veut dire ñaan googu foofu kese nga koy def mooy man ngaa ñaan ci yeneen yi loolu mooy li nga xam ne sax mooy li sax ñaareelu kabaar boo ko xasee def mais insha allahu taala li nga xam ne moo ci gën a wér daal mooy kabbaar ñeenti kabbaar yi pour tëj allahu akbar da ngay jàng faate nga defaat allahu akbar léegi boo ko defee nga jàng nga julli ci leen saasam ñetteel bi nga ne allahu akbar nga ñaanal néew bi ñaanal julli ñaanal ko yër ma léegi yooyu yëpp léegi allahu akbar ñeenteel bi képp koo xam ne gis nga ne bon sëlmal automatiquement moo ci tegu ah ko fu am na lahu dalik waaye ku gis na hadith ibn abi awfa bi tamit dëgër na fi moom wala ma def al ahwat alhamdulillah ah li gën kii daal ma ñaanal loolu lu mën a nekk après nag nga sëlmal allahu taala kon nag ci kaw noonu ci leen jeexale buntu bi bii di ñëw insha ñu dugg ci chapitre cent cinquante huit hmm?